boolee tisbaar ak takkusaan te wàññi leen. gannaaw bu mu boolee tisbaar ak takkusaan te wàññi leen. ci bés bi ci bés bi de. taxaw arafa. taxaw arafa. taxaw arafa nag mooy teew ci arafa rek. taxaw arafa nag mooy teew ci arafa rek. noo si mën a teewee. ak noo si mën a teewee. su fekkee ne da ngaa taxaw wala da ngaa jékki wala da nga tëdd. su fekkee da ngaa taxaw wala da ngaa jékki wala da ngaa tëdd. waaye foog nga yéene ko. waaye foog nga yéene ko. ku ci nekk na yéene. ku nekk na yéene. xëy na naa taxaw arafa. xëy na naa taxaw arafa. muy ponk aj. muy ponk aj. xëy na ngeen. parce que xëy na ngeen xëy na. xëy na naa taxaw arafa. xëy na naa taxaw arafa. ponk aj. ponk aj. labbayk allahumma labbayk. labbayk allahumma labbayk. labbayk laa sharika laka labbayk. labbayk laa sharika إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لنا أن تنصرف kon gannaaw loolu ñu ñaan suñu soxla yëpp. alaaji ñaan alaaji ñu ñaan. alaaji Abdoulaye rek la ñaan gi. alaaji Abdoulaye dana jàng léegi ñaan. lu mu wax la ngeen ko wax. buy wax ñu ne ñu ci topp di wax. wala muy wax ngeen di wax amin yëpp. wala muy wax ñuy wax amin. bismillahi rahmani rahim. bismillahi rahmani rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم أنعمت عليهم غير المغضوب غير المغضوب عليهم عليهم ولا الضالين ولا الضالين اللهم صل اللهم صل على سيدنا على سيدنا محمد محمد الفاتح الفاتح لما أغلق لما أغلق والخاتم والخاتم لما سبق لما سبق ناصر الحق ناصر الحق بالحق والهادي والهادي إلى صراطك إلى صراطك المستقيم وعلى آله بدره ومقداره العظيم اللهم إليك إليك توجهت توجهت وبك وبك اعتصمت اعتصمت وعليك وعليك توكلت توكلت اللهم اللهم اجعلني اجعلني ممن تباهي ممن تباهي به به ملائكتك ملائكتك اليوم اليوم انك انك على كل شيء على كل شيء قدير قدير لا اله الا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت كل شيء قدير اللهم إنك وفقتني وحملتني على ما سخرت لي حتى بلغتني بإحسانك إحسانك إحسانك إلى زيارة إلى زيارة بيتك بيتك والوقوف والوقوف عند هذا المشعر عظيم عظيم اقتداء اقتداء بسنة بسنة خليلك خليلك واقتفاء واقتفاء بآثار بآثار خيرتك خيرتك من خلقك من خلقك سيدنا سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم وإن لكل بيت قرا ولكل وفد جائزة ولكل زائر كرامة ولكل سائل ولكل سائل عطية عطية ولكل عاد ثوابا ثوابا ولكل ملتمس ولكل ملتمس لما عندك لما عندك جزاء جزاء ولكل راغب ولكل راغب إليك إليك زلفة ولكل متوجه ولكل متوجه ومن عذابك أشفقنا ولبيتك الحرام حجتنا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصالحين يا من ليس معه رب يدعى ولا إله يرجى ولا فوقه ولا خالق خالق يخشى يخشى ولا وزير ولا وزير يؤتى يؤتى ولا حاجب ولا حاجب يرشى يرشى يا من لا يزداد يا من لا يزداد على السؤال على السؤال إلا كرما وجودا وجودا وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا يا من بجت يا من بجت لديه الأصوات بلغات مختلفات يسألونك الحاجات وسكبت الدموع بالعبرات والزفرات ملحين بالدعوات فحاجتي إليك يا ربي مغفرتك ورضا منك لا سخط لا جهل بعده ابدا وحسن الخاتمة والعتق من النار والفوز في الجنة وأن تذكرني عند البلاء يا نفيني أهل الدنيا وواراني التراب وانقطع عني الأحباب عزيز يا عزيز يا وهاب يا وهاب يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انك ترى مكاني وتسمع كلامي مسألة المسكين وابتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء خائف الضرير يا من خضع لك عنقه وذل لك جسده وفاضت لك عيناه ورغم لك أنفه لا تجعلني بدعائك رب شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين رب اهدي بالهدى وزينا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظمني نورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم إني أسألك الهدى والتقى ولك الحمد والذي نقول وخيرا مما نقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهي لا قوة لي على سخطك ولا صبر لي على عذابك ولا غنى لي عن رحمتك ولا قوة لي على البلاء ولا طاقة لي على الجهد أعوذ بك أعوذ برضاك من سخطك ومن فجاتي من رحمتك يا عملي يا رجائي يا خير المستغاث يا أجود المعطين يا من سبقت رحمته غضبه يا سيدي ومولاي يا ثقتي ورجائي ومعتمدي اللهم يا من لا يشغله يا من سبقت سيدي ومولاي يا ثقتي ورجائي ومعتمدي اللهم يا من لا يشغل في قلبي وكره الي الكفر والفسوق والعصيان واجعلني من الراشدين اللهم اختم بالخيرات اجالنا وحقق بفضلك اعمالنا وسهل لبلوغ رضاك سبلنا وحسن في جميع الاحوال اعمالنا يا منغنى الخلقاء ويا منجي الهلكاء يا شاهد كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا قديم الإحسان يا دائر المعروف يا من لا غنى لشيء عنه ولا بد لكل شيء منه يا من رزقه كل شيء إليه إليك رفعت أيدي السائلين وامتدت أعناق العابدين نسألك أن تجعلنا في كنفك وجودك وحرزك وعيالك وسترك وأمانك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا عدوا إلا كبته ولا فاجر ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا عافيته ولا قلة إلا سددتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها فإنك تهدي السبيل وتجبر الكثير وتغني الفقير اللهم إنه لا بد لنا من لقائك واجعل عندك عذرنا مقبولا وذنبنا مغفورا وعلمنا موفورا وسعينا مشكورا أصبح, أصبح وجهي الفاني مستجيلا بوجهك الباقي القيوم ذي العزة والجبروت اللهم لا يمنعني منك أحد إذا أردتني ولا يعطيني أحد إذا حرمتني فلا تحرمني بقلة شكري ولا تخذلني بقلة صبري اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره والقبر خير بيت نأمره واجعل ما بعده خيرا لنا منه رب اغفر لي ولوالدي صبري ومقامي بين يديك اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق فلا يهدى لأحسنها إلا أنت واصرف عني فلا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عن سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك وأتوب إليك اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خير خيرا لي وأهدني لأرشد أمري وأجرني من شر نفسي اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وارحم غربتي في الدنيا ومصرعي عند الموت وحدتي في القبر ومقامي بين يديك اللهم إني أسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك الذي إذا دعيت به أجبت وإن استرحمت به رحمت وإذا استفردت به فرجت أن تعيدني من الكفر والفقر والقلة والذلة والعلة وكافة الأمراض والأغراض وسائل الأسقام والآلام وأسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى اللهم إني أسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونصرا عزيزا. سيرة الأستاذ إبراهيم إيناس شمس الإسلام في غرب إفريقيا ورئيس جمعية أنصار الدين في السنغال أهلا وسهلا فضيلة الأستاذ إبراهيم نبدأ اللقاء في السؤال في رأيكم أهم العقبات التي تواجه الدعوة الإسلامية في السنغال أو خليني أقول في إفريقيا بوجه عام في الوقت الحاضر وما الإسلام في هذا الوقت يأتيك بأخبار يسيرة منها التفسير المسيحي للاستعمار الشيوعية والانحلال الذي نشاهده في شبابنا لأجل جهلهم بمبادئ دينهم وأهم شيء يقول للمسلمين الآن نشر اللغة العربية في البلاد التي جهلوا هذه اللغة وهذه اللغة بذات هي لغة القرآن لغة التنزيل من عرف هذه اللغة عرف الإسلام عينا ويلجأ إلى هذه اللغة لا يتأتى أن يفهم الإسلام حقيقة والاستعمار جلسوا في تلك الأقطار مئة مئة سنة أو أكثر وهم يحرمون تعلم هذه اللغة لأنهم أدركوا حقيقة أن أن الإنسان لا يستطيع أن يكون مسلما حقيقيا إلا بعد غيارها العربية والقرآن فأهم شيء عندنا أن نسهر في تحصيل الأولاد القرآن أول كل شيء لأن القرآن من حفظه وعرف اللغة العربية لا يتأتى يدلل أبدا عن دينه وهذه البلاد المقدسة أرى فيها الآن من الاستعدادات الضحية في هذا العصر الزاهر عصر ملكنا ولاية الملك فيصل وهذا المؤتمر المقبل أرجو أن يحقق كثيرا من حمل المسلمين بما يواجهون اليوم لأن المسلمين لا ينفعهم إلا وحدتهم الشاملة إذا توحدوا وقاموا بعبادة ربهم وانضموا إلى صفوف المسلمين كانوا على طريق مستقيم كما يقول الله تبارك وتعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن هذه المبادئ الثلاث هي التي فيها صلاح المسلمين إذا عبدوا الله تبارك وتعالى على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وانضموا إلى سفن المسلمين حيثما كانوا وقرأوا القرآن وقال هذا جميع أمورهم وهذا سر جهله كثير من المسلمين وهو قوة المسلمين ولكن أعداء الإسلام أدركوا هذا السر فقد سهر رئيس وزراء بريطانيا وجعل في شرق البلاد وقربها ورجع إلى بريطانيا ووقف بمجلس عمومي البريطاني وهي بمصحف وقال هذا الكتاب وذلك البيت الذي بمكة ما دانا في الدنيا فلا قرار فيها لغير المسلمين فالمحارب هو بكل ما نملكه قوة وإمكانه تحديثكم فضيلة الشيخ إبراهيم عن العقبات التي تواجه الدعوة الإسلامية في إثيوبيا وإلقاء الضوء على طبيعة هذه العقبات يجعلنا نفهم من فمن نريد للمثل الإسلامية تعليما موحدا كاملا ذات الصفاء تهدف إلى تفريد أجيال ممتازة بالقوة تتصف بالأمانة آه الأجيال التي تضم مدارسها طلاب يأخذون بنصيب وافر من الثقافة الإسلامية آه هذه الثقافة التي تجتمع لأسلوبها ميزات النقد والمقارنة والنظرة إلى الأشياء من خلال المجهر الإسلامي أحب أن أسأل فضيلتكم عن كيف ننشر مثل هذه الثقافة أو هذا التعليم الإسلامي الواعي بحيث تكون هذه الثقافة سلاحا في يد الأجيال الإسلامية العاملة على وحدة العالم الإسلامي وتنسيق جديدة. ورد ذلك هو التوحيد المسلمين أولا وهذا البيت من غير شك هو الذي يوحد المسلمين جعل الله الكعبة البيت الحرام والصيام للناس لا يقوم المسلمون إلا بهذا البيت ومن هذا البيت فعلى هذا اجتماع المسلمين في مسارة الأرض ومغاربها بعدما كانوا يستقبلون هذا البيت في اليوم خمس مرات وكل عام يدعون إلى حج هذا البيت من كل حج عميق ليستدعوا الناس عليه فإن اجتمعوا في هذا المكان المقدس وتدارسوا قضاياهم فيما بينهم وتفاهموا يمكنهم أن يضعوا منهاجا دراسيا وتكفلوا لأبناء المسلمين على المبادئ الإسلامية على وجه صحيح. مستعمرة عربية من طريق الدراسات السنوية الأخطار التي نتيجة اليوم في المدارس والكليات والجامعة ودرسها بدقة منذ مئة سنة ومن دقائق ولا كثير من المسلمين ودعاة ودعاة الحق أدركوا الأيام وإذا تجمعوا هنا تبارك القدير يجبون محمد وجعلنا منهاجا دراسيا وضعها في كل البلاد الاسلاميه واسمه والسبيل الصحيح يخلقه والكريم ودين تخلق الاسلام تكون في اول الاسلام الدين الذي يثبت يكون من الحديث عن بعض الشباب هذه الايام الشباب المسلم الذي تعتري نفسه عوامل القلق والحيره والخوف الشباب الذي لا يجد لراحه قلبه وسكينه نفسه سبيلا وما ذلك إلا من قطاع ذلك اللسان العظيم المهم اللسان الذي يشيله بالسماء بعد أن ابتعدت عن هؤلاء الشباب سبل الإيمان الذي يملأ القلب سعادة واطمئنانا وتقي لعل بداية الطريق تبدأ من هنا طريق الوحدة الإسلامية بإعادة بناء هذه النفوس القلقة لكي نريحها بعد تعبها وننعشها ومن عيشها بعد مواتها فهل فضيلتكم في واجبنا نحن المسلمين تجاه هذا الشباب المسلم واجب الأسرة وواجب الهيئة أو المؤسسة ما هو؟ واجب الأسرة وواجب المؤسسات وواجب الحكومات الإسلامية كل هذا تنحصر في خلق الدين الجديد يتمسك بإيمان صحيح بربه وخالقه وبهذا القرآن بهذا الدين الذي رأى أسلافنا وآباءنا وأجدادنا من تمسكوا به تمسكا صحيحا ولا راحة إلا في الإيمان بالله واليقين به عالما أن لا ضار ولا نافع ولا خافضة ولا, ولا رافعة إلا هو تبارك وتعالى فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك إذا استمرنا على هذا الدين وكلهم يقول بلسانه حالي لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ومولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون زال عنهم هذا القلق وهذا القلق من شيء الشك في الدين والشك جاء من قبل الحاربين للإسلام الاستعمار والدفاعته ونحن المحارب ليس في يوم واحد ليس في عشية وضحاها فقط بل في أيام وأعوام ولكن بهذه الجهود الجبارة التي رأيت في هذه البلاد إن شاء الله سيعود للمسلمين نبه بالقديم وقد قرأت في تفسيره في هذه الآية التي تلوتي جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أما المسلمين لما تفرقوا ووهنوا وصاروا تحت أي أعدائهم فيرفع سيدنا هذا البيت حتى يكونوا أمة واحدة ويستعيذون من الجهل القديم فلما الملك الراحل عبد العزيز آل سعود المؤتمر الإسلامي يبين في مكة cikin kantawoyi wanda mun fara da tafsirin أن الكعبة تتجه المسلمين أخيرا يعلق أعمالا عظيمة بهذا المؤتمر على هذه العلوم مهمته الوعي على غير على دينه من الكوثر ونحن نشارككم أصلا يعني حتى المؤتمر الإسلامي هو معقود عليه من آمال الإعراب ورجاء كبير رأي فضيلتكم في التدبيرات المتخذة في حج هذا العام من أجل توفير حاجات الحديث وتأمين راحتهم وما هو خير قانون أن الحكومة السعودية منذ قامت تسهر بالراحة الحجاج وأمنه وسلامته شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة لك والملك لك الغيب لا شريك لك لا شريك لك دائما الحمد لله السلام عليكم li tax a yàlla yàlla yàlla. moo leen di leen def sa gàttal. ñu leen di ndox seen it. ñu ngi leen di ci li nga xam ne moom lañ ziar ñu ngi leen di ci ziara ci ziara ci yàlla. moo leen ñu leen di dëgal it. loo xam ne moom la ñuy dëgalee képp ku jóg. di xoolee ba yëpp yàlla rek. mu ne moo leen yàlla rek a tax ngeen daje. mbooloo mu nekk mu daje am na lu tax mu daje. ñu mbooloo mel noonu jënd yàlla gu màgg ba ak baytul xaraam ñoom rek sa borom boole ñoo tax mu daje. bàyyi ne kon nag ñu ngi ndokkeel ci noonu. dina ñaanal yàlla yi. yàlla yu sax ci loolu ñaara bi. yàlla ñaanal yi ñu sax ci lu bëri yëpp. yàlla mi nga xam ne moo sax ci lu bëri yëpp. dafa mën a mbir bëri yëpp sa suuf sel. dafa mën a mbir bëri yëpp sa suuf sel la. jëlee ci boppam. jëlee it nag ci jëmmam jëf. sàmm yi tamit mooy li gën a tënk. waaw sàmm nag na ko neex ñoo ne ñoo muy ji ak ñoo tënk. waaw yooyu ñaari ñu ngi yàlla yëpp ñu ngi rajo ñoo dem ba lu ko nekk. ñoo ne ñu ngi yàlla yëpp ñu ngi rajo ñoo dem ba lu ko nekk. surtout sàmm yëpp la woo. surtout sàmm yëpp su boobu xoote yëpp la woo. waaw ñun sàmm rek la mooy ñu doon sàmm. waaye nag ñun sàmm yooyu la may ñu ñu doon woote seen ñu dem. ñu doon gën a salat moom rek a néegal yàlla ci kaw kaw ci dëgg dëgg ci dëgg dëgg kañ bakkan yi ci doon yëpp ci doon nga néeg yàlla noonu ndax dañuy dindi néeg boobu rek rek waaye néegal yàlla dëgg dëgg mooy néeg boobu ca Makka ci ngeen dina hajjuna benn nit wala tëralul loxoom ndey jooram. wala tëralul loxoom ndey jooram. nga xam ne ku fa dem. teg sa loxo foofa. teg sa loxo foofa bi loxoom yàlla. seen ko. kon fa nga teg sa loxo dem itam. mën ngaa wax ne joxal bi nga yàlla loxo. mais comme mën ngaa wax ne joxal bi daal yàlla loxo muy teg. mën ngaa wax ne seen loxo doon. mën ngaa wax ne seen loxo yàlla. loolu wax nga ko yëngu nga ko wax ndaw yi. loolu képp daal moo wax ko moom nii. su ma suñu la wax nga ko wax. dana dana dina ko wax. dañ ko wax ñu xajal ko yëngu ñu bàyyi ko ñu xajal ma fekk ñu ne xam ndaw ñu ne la gis. mu ne ma ma suñu xanaa ñu wax tamit. moo wax nga xajal na ko. moo ndaw jërëjëf yàlla ci kaw. képp ku teg sa loxo jaamu nga xool. képp ku teg sa loxo caajar nga xool. mën ngaa wax ni jaxal na nga yore loxo. kon yow moomu mën ngaa wax ne jaxal sa loxo la nga loxo muy dëgg. léegi yàlla wane ci ñëpp pour ñëpp am ko. noonu nag yàlla wane ci ñëpp pour ñëpp xam ko rek. waaye jar na ñun tool ñun ñu ngi tool. mais su dëglee ma def xeeñam ñoom toog rek ñoo xam loolu. ñëpp boobu ca Makka. ñëpp boobu ca Makka nag. wala ca Bakka. wala ca boppam. mooy ñoom buñ ko ko tawax di ko jaamu yàlla bu suuf. moom ñoom buñ ko ko tawax ci kaw suuf di ko jaamu yàlla. néeg bi am barke la. néeg bi am barke la. loolu ku ko xaj rek am na ko def. loolu ku ko xaj dafa dana dana ci xam dara. waaw bu dee da ngaa am lu barke la ndax ak parce que bu ñu la yëngu yow. ndax laa budde boo ko jëlee da nga xam ca barke la ak parce que bu ñu mën a tukkee nag ci yéen. mooy ci mbay moo leen dundee. kooku moom ñëwee mënu ñu ñu fi. ñun xëy na ñun sax bi yëpp su ko dee julli fokk ñëwal ba su ko julli ba ñu yàlla mën a jël. ñoom kooku ak ñoom kooku ñoom ñëpp ku ci bëgg a julli dana mën ñoo ko moo docteur moom ñëpp dara mu sa xutba. bëgg a ñëw yàlla rek noonu. ku bëgg a ñëw yàlla nit noonu. xale ma xam ne yaa ngi nekk. xale ma xam ne yaa ngi nekk. nekk. xale yaa ngi nekk. te loolu la waxee mu. ku ko dugg rek jox na la sa kay pour nit ñi suñu gis a xaral. ku ko dugg rek moom na ko ne mooy ma booroo. ñoom la jox na ko tey ñoom la ñu mucc na ci sa borom. alhamdulilah. alhamdulilah sant bi baax. moom ngeen dama sant bi tey. ku ko dugg rek am na loolu tey. ku ko dugg rek dama tey jël xamal ko. tey ñun ndax affaire yi xaw yi. ñun ñun nag ndax xam nga affaire yi kan mu mën a nëbbu. dañ leen ba tey nag ñu bëgg nga gën ko rek. ma bañ. mën na def koy nëbb nit dëgg rek nga gëm ko. loolu gëm ko gis nga ko ñëw ci jaar réer la gis nga gëm. ndax loo gëm ko gisoo ko moo gëm moo ëpp tuyaaba fii loo gis foog koo gëm. loolu li ñu tegtal mooy. loolu li ñu tegtal mooy. mooy ñu gëm yàlla fi ñu ñëw ba gisuñ dara. mooy ñi nga xam ne gëm nañu rek léegi te ñoo gisuñ dara. seen gëm rek la tegtal. loolu seen gëm rek la tegtal. waaw si jéggi boo xamee dana jaral yëpp. mais ku dëkk moo koy xëy na jëm ci gerte moo koy yëngu ñoom day dem nag lépp. boo ko demee jëm naa jëm jëm jëm jëm naa. boo ko moom boo ko jëm naa toog ci la jëm. fekk nga jëm. mais dina ko jëm dara na. jëm di sant. lépp doo ko jëm di sant. doo ko jëm loolu di sant sa la jëm. daanaka raw na. daanaka. boobu noonu. noonu noonu. parce que ñu ngi tax a jëm xel jàng sa bari jëm waaye du jëm. bu ñu ko xoolee jëlee xel jàng ak taxaw bi ko gis. a moom gënuñu jëm waaye ngeen doogale jëm ñu leen kooku dara. su fekkee ne sama mbéy mi ngi koy. mu ne lu suñu fekkee mos naa am benn mos ko. yoo xam ne ñu def ko ay tàggat. boo xam ne dañuy dafa nekk maa rek di ko tàggat ñu wax. parce que nga ko tënk. ne ko ndax yow jot nga ko tey. mu ne ko penku leen penk ku dugg ci makkaane Ibrahima mu tudd ci sama rawaal yi. mu ne ko ñun dañ ko jot ko koo jënd mu ne ko ñëpp jot nañ ko. mu ne ko makkaane Ibrahima rek di jeex. mu ñëw ne ko dafa makkaane Ibrahima rek di jeex. yàlla dina ci jot ñëpp te jot nañ ko tey. mais ñoom yàlla dina ci jox wala dina ko soo jënd يدفعهم ففتحت لهم يقولون يقبل الله يدفع كنت يفهم من كلام الجامعة بالبيت مقام إبراهيم وجدوا في مقام إبراهيم عمرك كل من كل من عمرك كل من كل من مغلي أجنب يريد بك أجنب xam na moom leen di jublu ci xaj ñun ñëpp. ñu ko jàngaloon. ñu ko jàngut. ñu ko jàngaloon ak ñu ko jàngut. masala bu tooyee daal dañ ko war a nafataat bu baax. masala moom bu tooyee. ñu leen ko. ñu ko nafataat. ñu leen ko nafat bu baax loolu dañ koo fàtte. loolu daal ñu jàng daal fekk yàlla rek. ñu ne. mu ne Mawal ak Mawal wax ne. loolu yàlla bàyyi. loolu benn benn. topp yàlla rek. topp yàlla rek ko. maanaam topp yàlla rek bu la def rek ñu ko jàngat ko. maanaam topp yàlla bu teew rek bëgg saa ko ci teew. jàngat ko ci teew rek. ndax nga bañ cee fàtte dara. kon nag ñu ngi jëm ci aj. kon nag ñu ngi jëm ci aj. yàlla farataan na aj. yàlla farataan na aj. waral mbooloo nit ñëpp. waral mbooloo nit ñëpp. ku nekk war na benn nit sa dund. ku nekk war na benn nit suba dund. suba def ba mu yomb yàq yàq. bu farata ba ñëw. suba def ba mu yomb. ñëw ko farata ba ñëw. ñoo rey dafa lu ko yàlla. ku ñoo rey bi. ñoo ne da nga yàlla mu borom xol. ñetteel yi. ku ñetteel nag. xam nga dafa la jar ak sa taar di taxaw. ku ñetteel. ñoo taxaw sa wala sa yaram ak sa der ak sa ñax su ko la. loolu mooy. loolu. lan la la ci ngëneelu xaj. lan la ci sallallahu alayhi wa sallam nee na ko aj néeg booba. sama xar nga nee def ko nga ñëree ko ci xaj. dafa xaar ko ak jigéen di xaar ko dara mu ne tere ko aj. benn nga jëlee. benn nga. benn nga loolu keroog ba ko doon juree ci yàq sa bakkaar. loolu jaamu yàlla rek ak rek a ko juree. loolu jaamu yàlla yëpp xaj rek a ko ci mën. julli kat mooy gën xaj. julli kat mooy gën xaj. waaye xaj rek la yàlla wax ci moom loolu. waaye nag xaj rek la yàlla wax ci moom ndax nga ne loolu ci xaqam. yéen a yéen a yéen a. ñun nag dafa daal di wax sama loolu. ku xarmal xaj. képp ku xarmal xaj. jëm sa keroog. jëm sa keroog. tey monsieur le maire saa yàlla nga leen bakkaar. du ko mukk lu leen saxaare ne moo leen seen bakkaar. ak bi ñu ak jamono joo teel. ak bi ñu waxul itam ak jamono sëlee du teel. moom la wala ay maanaam nga xam lépp lu baax seen diggante. moom la dafa war a dara dara mbooleem mu baax ci seen diggante suñu bakkaar. loolu yëngu suñu soldaar yi nga xam ne loolu yëngu suñu soldaar yi nga xam ne moo di ci ko wax. ak yëngu ma di lii. xam nañ moo di lii leen bàyyi di wax ci. am na ñu ci toll. dañ leen ñeenti ponk. ñeenti ponk yooyu bu ci benn mayte rek ak amul. ñeenti ponk yooyu nga xam. bu ci benn mayte ak mooy xam. yeneen yi ci def yëpp nga ci mayte bi nga koy jàng. yeneen yi ci def yëpp lu ci mayte xam nga moo ko mën a jàlloo. loolu la ñuy ponk bi. dañ def leen ñeenti ponk ñooñu maa ci bind kaw suuf bi. bu jëkk bi ñëwee arme. ponk bu jëkk bi mooy xarmal. ñaareel bi ñuy dox diggante sa xaar mara. ñaareel bi. moo dox diggante Safa ak Marwa. ñetteel bi mooy taxaw Arafat. ñetteel bi moo di taxaw Arafat. ñetteel bi mooy nga taxaw nga jóge ba kër si. ñetteel bi mooy nga wax taxaw. ñetteel bi mooy nga wax taxaw bi. su jëfee kër si. su jëfee kër si bi. ñun ñoo taxaw ñu xaar. moom la ñuy tuddee taxaw bu ñu xaar dëkk. ñu ñëw ci par moom laa guddee ak yàlla def. ñoom ñoo ci taw laa guddee ak yàlla def. dama ko def sa xaj yëpp. xar mel ni. xar mel ni moom. ñu ngi koy yéene jëndi xeer. ñu ko yéenelee boo xamante ni ñuy xaar. ñun tamit ñu ngi leen di ñoo di gis. ñu ne ñu ngi jot seen ñun ñu ngi toog a jëm. moom tamit wax gis ko. ñu ko raabat nañ. léegi nag raab yi xam ko tuddee. raab yi moo di peer ba. kooku ñooy ñu xam ku jógee xew. loolu moo di ñu xam képp ku jógee sa waxee xaju. jërëjëf xoolaloo suñu xar yu bëri. ñun ñu jëlee suñu xar yëpp foofa mooy suñu xar mën a taayu. ndax nga xam ne yaa ngi bëgg a ziyaara. ñun moom nag nga xam ne ñoo ko ñoo ko bëgg a ziyaara ci xar. boo bëggee ziyaara nag. boo bëggee ziyaara nag. xar mu war la da ngay dem rek. kon nga xar mu war la da ngay nit rek. boo jeexalee sa ziyaara ci nit ಬೇಜವಾರ ಸತ್ಯಾರ ತುಂಬಿದೆ ಉದಾಹರಣೆ ತುತ್ತು ನಾಳೆಂಕ ಕೆಲವೊಂದ ಪಾದವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ ಕೊಲ್ಲ ಇಂದನೇ ಇವರ ಉದಾಹರಣೆ ಸಮೂಹ ಹಮ್ಮತ್ತರನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಲ್ಲ bu fekkee ne ñu ngi tëjee ziar. bu fekkee ne ñu ngi tëjee ziar nag yow. xam nga dina ñëwaat nga ñëwaat ñu ngi jëkkër sa bëgg di jaay yow. dina ñëwaat sax ndax dina ne sa biir ku ko bëgg jaay yow ma. dina ñëwaat ay ay ay ay aéroport aéroport bi ñu jëm nawet. dina ñëwaat it ay départ bi ñu ngi jëm nawet. nga xam ne boo ci nawet rek gudde lay dal. dina ñëwaat mu amal a jafa. te dëgg dëgg loolu la gën. ndax soo ko armalee rek da nga yàgg ci guddo ba armalee. soo ko armalee it da nga yàgg ci guddo ba doxal ci guddo ba nga armalee. kon ram ñu ngi xam. ndax kon da nga yàgg ñu xam ni. ram ñu ngi xam armalee. te nag courant la ñu ngi xam te armalee ñu la aju xaj ci yàq na ci sa dara. kon day yàq na ci seen xaj dara. yàq boo xam ne nii garab yi na ko jàpp. yàq boo xam ne bii garab na وجل دور الخرخاء غير الجل صاب ما يخر لك يعلم ان ضل الجن لا ذكرت بجميع التراب وعدتنا من الجنة كل ابن جلال التراب كل ابن جلال التراب كل ابن جلال التراب nga xam ne ne comme foofa. yàlla yàlla dafa wax ne. yàlla yàlla dafa wax ne. yàlla yàlla dafa wax ne. mu ne dem na yàlla dafa wax ne. matal leen xaj. matal leen xaj. ak omra. ak omra. suñu sëñ yi wax ne. suñu sëñ yi leen wax ne. moom nga xam ne du ko dëkk. moom nga xam ne ñoo ko du ko dëkk. nga xam ne ko tukki yëpp yàlla amal. nga xam ne ñoo ko tukki yëpp yàlla amal. te duñ ko mu ne foofu la nga tudd. waaw wax ne kub lañ la armal daal kii la jëmee fa. mais dara wax ne kub lañ. nga xam saa assurance nii la. nga armal. nga armal. saa assurance nii la. saa assurance nii la. loolu yaakaar yoon la door leen. loolu yaakaar yoon li nga wax ñoom mën nga tuddee. moo ko waral. ak ñu tere ko armal ñu bëree. ak ñu tere ko armal. ñu ko bëri nee. bu fekkee. bu fekkee kon loolu. yàgg na. loolu dafa yàgg ci yow. kon lu ñu la doon koo mën naa xam nga def ci lenn nit ña gaaw bi. waaye léegi bi nga xam ne waxtu yu néew rek la. nga daw di xàgg. kon su dee booba moom dàqee na moom. kon lu dem. lu dem ci avion bi. kon lu dem ci avion bi. kon mu jënd naa yoo dal jënd. kon mu jënd naa yoo dal jënd. bu fekkee Beyrouth la. Dakar day maye gën a gudd. bu fekkee Dakar nag déparé rek bu dara ci gudd la. mu war man la. dugg dugg cee bi yóbbu. kon dara du ko war. kon day dara du ko cee war. bu fekkee defut loolu nag. bu fekkee defut loolu nag. ba àgg guddee. ba àgg guddee. kon gudd la war na. kon xam nga mu gudd rek la mën a armaloo. waaye nag kon dana rey xos sa kër. kon armaloo gudd daal ñu fàttali war na पर मैंने कहा कि जिले को सवाल मैंने जिन सबसे मुक्त ने लंबा कराया पर मेरा नाम सौ करोड़ दैन्य जो मुझे मुझे तो रंग तो हूँ मुझे मृत दैन्य हूँ और मैंने खराब लेती करता है पर मन मैं तो मैं रहने की कर जाऊँ जैसे से मुझे जैसे मुक्त नहीं जैसे मुक्त नहीं doo takk sax jaay. doo takk sax jaay. xam ci ma lan. waxal ci ma laa du lan. lépp lu ñu war a jël rek dara du lan. lépp loo xam ne boo ko takkee. ñu war ko jël ba bëgg. xut nañ naa la. te boobu boo xarmal da ngay sang. te boobu boo xarmal da ngay sang lépp. te naa mel ni te naa yem farata. boo nekkee nag. nga daal di teraxaayu buur ñu góor. dal di lambaayu. kon ñaari dàll. kon ñaari dàll. kon sa sa bàyyi la nga ko jëndee dara. sa sa bàyyi la nga ko jëndee dara la. julli ñaari rakk. julli ñaari rakk yi. kàddu ñaari islam. kàddu ñaari ak lixlaas. nga sol yéen. nga dal di sol leen. boo sol leen yéen. da nga dal di yàlla. ñoom yàlla. te bokkee ci soxla yi nga war a ñëw. nga ñaan yàlla mu dimbale la taaj mu gën la gën la nga wax ko bu ko defee ne nga ñu ne laa xaj xar nañ naa ko mu neexal yàlla bu fekkee xaj nga amal yàlla nga ne ñu ne laa xamra xar nañ naa ko mu neexal yàlla bu fekkee xamra nga xamal dafa di dox nag jëm nag. nga doon di dox nag jëm nag dara. parce que loolu du nga doon di doxal sa oto. bu fekkee sa oto ngay dugg. dina dem ak sa oto. wax nag la béy ko ndaw wala béy ko. wax nag la béy ko. allah wala béy ko. dëgg la dëgg la dëgg la jëm nag dara. jëm nag dara yow jëm nag dara yow. jëm nag dara yow. jëm nag dara yow. lii ak dana tàng ñett yoonu. benn bi rek moo war. ñaari ci def sunna la benn bi ñu sopp la. ñaari ci def sunna la. loolu moom la ñu sopp. boo demee ba nga dëgg ci nekk ci boppam. waaye boo demee ba nga dëgg ci nekk ci boppam nag. nga sangu ca suwel. nga sangu ca. suur suwel. ci biir suwel. moom la suwel suwel. suwel. moom la ñu wax léegi jaraaru. kenn ku ko yëngu si waxtaan ak sallallahu alayhi wa sallam dëkk yi la nga fa. mais teewaay moo pour magal saa la gën a tëra ndax ñaar ñu jëlee dugg Makka. sallallahu alayhi wa sallam mooy bis bi ñu jógee ñu ne. mooy bis bi nga xam ne la ñaar ñu dem taxawu Arafa. bu fekkee da nga toog dara. boo toogee ci sa xayma nga xayal jëf. boo toogee ci sa xayma nga xayal jëf. foofu bëgg nañ nga xool. jëm si nag. foofu ñaar nag te ñaar ñaar wax dañ leen soor a baax. maanaam sa taxawaay yaa la baax. taxawaay yaa la baax jur ñu ngi taxaw teew rek lañ ci jur. taxawaay yaa la baax jur ñu ngi gën a ñebe taw la jënd. teew bi rek moom lañ ci jublu. teew bi lañ ci jaaralaat rek. boo teewee ci li nga xam ne war na ko fi Arafat. noo ko mën a teewee nag ci teew bi rek. ñu ko dalee ci waxtu ko waral. déggal ko du saa de tuuti ko bu tax. loolu ko moom rek lay taxawal daal. dëgg la. dëgg mooy nag. ñu mën ko taxaw ci xanaa xol suñu sell la mu dem fa taxawoon. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf caa taxaw wax ne. fii laa taxaw. ne man fii laa taxaw. waaw arafa yëpp taxawaay la. waaw arafa yëpp taxawaay la. ñu ne ni tam. ñu ne ni tam. ba mu rendee. ba mu rendee ak ñoom. nee na fii dañ ko war a def lool. waaye lu mel yëpp a apprendre saay na. kooku dañ koy dem ne sax. ñu ngi koy wax ci suñu xarala. mu ne ñu koy wax ci xarala ci boppam bi ci. dañ doon ci teral ñaari tëraay yu ciy topp si rek. boo xarala da nga xam ne dugg nga Makka. boo xarala da nga xam ne dugg nga Makka. duma ñëw saxaaba ga rek. ñooñu tamit mën nañu nekk di defal seen laaj yoo xam ne. ba mu àgg ci saxaaba bi. ana lu mu defee def. dafa dem caa jëm la ko. xool ko. ba noppi. daal di wër saxaaba bi juróom-ñaari yoon. yoo xam ne sama kër moom moo ñëw ko féete saxaaba bi. ñoo xam ne booy wër sama kër moom bi mooy féete saxaaba bi. ko defal nag. moom lañ ca war a xutbe. ndax taxaw bi li ko taxaw bi teexal bi nekk. te xol bi moo rek dama leen ko wax saafara wax ci li ngay wër. ñett ñoom ñett ñaar da ngay nag dafa am. ngeen naan ne dara ci loxam xam-xam. loxam xam-xam kooku moom da ngay yéene lépp luñ ko joxoon. lépp luñ ko noonu rek ñu def. ndax yéen ñëpp nee na tam-tam la daal Touba loo ko yéene rek nee na ba ngeen wax. kon boo naan tam-tam. kon boo naan daan tam-tam. da ngay war ko ci ko jublee saara ji. réew mi yëpp dina bëgg. naan nag. moo nekk lu wér. bàyyi na mu nekk lu mu. salaam sama dalagul jàng ñu ne mu xelal booba te gën a ne dalagul jàng mu ne mu ndaram tam-tam jox ko sama yaay moo gën a mu ne daal di def ko mu ndaram tam-tam jox ko ma wax su ma ko jox ko tey nii mu noonu mu ne keroog ba mu ne ndox moo yaayam moo ko doon fegal ngeen ñu ko mu ne ko xëy lépp alxuraan ak xam-xam yëpp su fa kanam daal muy dund. mu ne noonu la ko waxoon taxam ne ko ñu ne ko def ñu ko ñu koy fàttaliku. mais ñun xam day mën a dellu. waaye nag lépp loo xam si kanam daal la ko xamee. loolu la am xam-xam ba noppi. boo loolee nga am xam-xam ba noppi. nga dal di juróomi nag dëgg sa baa. yéen ñëpp nee na. léeg-léeg nga cee def lu yàlla nga téye. xam nga ne yàlla safaara nga ko tudd. xoolal teg Morowa. léeg-léeg ca dëgg safaara. léeg-léeg ca dëgg safaara. bu jubloo kaaba bi. bu jubloo kaaba bi. foofu itam barab bu nangu ñaan la. foofu barab bu nangu ñaan la. nga tudd yàlla sant yàlla. nga tudd yàlla foofa sant yàlla. boo ko nit ca dëgg yàlla. daal di dox nag jëm Morowa. ñaanal la dox digal ko fa faa mën a wax. juróom-ñaari yoon. donc tafal. boo àddee mara la. boo àddee mara la. nga yëg ci kawam. dellu ñaanati lu mel ne nga ñaanoon ca koy taxaa. dellu dégg nga juróom-ñaari weer dugal ko Safa ak Marwa. juróom-ñaari weer dugal ko Safa ak Marwa. jant bi weer la ñëw ci yoon la. jant bi weer la. lan ñëw ko ci ñëpp di yoon. ñu ngi ko gis ñu benn yoon. jaww ne da ngay dem ba jant bi mu nekk benn yoon. boo ñëwee ci Safa. boo ci cee ci Safa. jëlee ci gan Marwa gan la nga ñëw. boo ci dee Safa. gan Marwa. gan Marwa xam nga benn yoon. boo ci dee Marwa ñu Safa nga benn yoon. boo ci dee Safa ñu Marwa. xam nga beneen yoon. boo jógee Marwa dellu si Safa am nga beneen yoon. nga taxaw ci tamit ci ñoom ñoom juróom ñaar ñoom juróom ñaar yoon. bés bu nekk dañ ca taxaw ñoom ci yoon ñoom juróom ñaar yoon. kon kat ñaareel baa ngeen. kon kat ñaareel baa ngeen. ñu si gën a juróom ñetti fan. tey la juróom ñetti fan ci semaine. bu ne tey la juróom ñetti fan ci semaine si la. nga génnee Makka dem Mina. nga génnee Makka dem Mina. sunna si yéen a tudd sallallahu alayhi wa sallam loolu la defoon moom. kon na nga koy dem mu ngeen balaa tisbaar a jot ci matin. boo xoolee ci nekk baar sama ngeen. dëkk baar. turu. bee. suba. julli juróom yëpp. julli juróom yëpp. sunna lañu julli ko jëmi noonu. sunna lañu nekk sunna lañu ko fi yow nga julli ko jëmi noonu. gerte gi juróomi ngeen jëndee. gerte juróomi ngeen jëndi. gerte gi cinq heures. bu ñu doon tolloon tey. gerte gi sept mille. gerte gi sept mille. nga daal di juróomi arafa. loolu su ma la ko waxee loolu su ma la ko xam ne. mu toll si nga xam ne su ma leen ko tee du ngeen ko def. dañ laa wax rek ñeneen ñi jubalu Arafat rek. jubalu seen Arafat. ñoom ñoom ñoo tudd seen rëy jubalu seen Arafat. dafa jubal ñu ne. dafa jubal ñu ne. kenn du ko. parce que saa yu bëgg naa si ñun seen kuréel. ñëpp ñu bind ko fa. ñëpp ñu bind ko fa. dana dem Arafat. dana dem Arafat. donc dana dem dana nekk kuréelu Arafat. kon ñoom ñoo tudd defoon. loolu rek su ma mën a wax def ñu wax di xaj. mu tëral ñu nag. mu tëral ñu nag. pour nga ñu seen pour moom rek mu xëy départ. te war nañoo dem tamit bu jaay ay bergane ci ñu leen. te war nañoo dem ay bergane ci ñu leen. ñu taxal ci ñu jaaraat. suñ ko jox bu ko jógee ñu taxawal leen ku nekkul leen taxawaat. ñu jaaraat yi ñu leen di dem leen. suñ jógee ba ñu dundoo ci leen seen leen. taxal loolu ak ban jotaay. te loolu ko ak ban jotaay ci dara la loolu. ñu taxaw ba ñu yóbbu seen xëy na ci arafaat. loolu moo tax dañu yóbbu seen xëy na ci arafaat rek. ku leen jógee rek ñàkk ba ñu leen a jëmal arafaat. ku leen dégg déggal ñett bopp seen même ci la ko nit ñu ne la gën a war a baax dañoo war a dem. bu ko kenn dugg ci la ñu. ñu ngi lay dem. bu leen ma xarafoon nee leen kon mu ngeen lay mbëkk sa laaj dem. boo ko feneenee. dëgg xarafaat bi soog a ñëw. nga soog a koy nag dem xarafaat. soo xajee toog na ci sa xayma. boo soowee jot. mooy suxnaar bi teel. mooy suxnaar bi teel. la doon di fab ndox. kon nit. julli suxnaar boole ko fekk seen. ñoom ñëpp nag da nga leen di wan. bu ci nekk sa ñaari wax sootul julli. ñaari rakk. mais seen mënee ci suxnaar ak fekk seen. dal di taxawaay xarafatu ngeen. bu leen neexee bu leen neexee ñu nga taxaw. waaye bi dong nag moo leen ci jublu. ñoom kay taxaw. ñun parce que dara ci leen soxla yow nit nag. kon soo xam ne sa jërëjëf la waxee fàttali ko ko ñëw ko. ndax ku nekk laa gën a xam sa soxla yi. ndax ñoom boo leen ko taxaw ñu nga xam. am na ñaar ñoo xam ne ñu nekk di moo ko santaane ci Arafat. ndax boo leen a soxla ñëpp. waaye. ku nekk di ñaanal ci laajte la ñu doon def. ku nekk daal boo ñaanee ci laajte yi nga dugg. boo ñëw def nga leen santaane rek. والثالث والثالث يعني بمثل الثالث يعني وعطوا الله عن صحيح يعني مثل جارها أن الذين ربتهم لا يتلق منهم تقام تلقم تحمل لأن الله تقول تربت بكر بكتير يعني التحديات بكتير من الصحيح يعني التحديات tëddee. bu kër gi tëddee. boo amee cofeel ci àgg ca ba ñu yéen taxawal. boo amee cofeel nag ci àgg ca ba ba yéen bi taxawal ci laaj wa salaam. taxaw ko. nga dem taxaw ko. loolu yëpp dafay rafet ñu bari danañ koy def. boo taxawee ba jant bi soog. boo taxawee ñu tam ba jant bi soog. ba teg tuuti. nga jógee Arafat. jëm si nag Musdalifa. boo jógee Arafat te jant bi sëy. boo jógee Arafat te jant sëy. sa taxawaay yàqu na. kon dañ sa taxawaay yàqu na. ndax xam nga boole ci guddi ak kon nag fekk jant bi nga soog a teg tuuti. kon kay xamee nga ne ci fokk jant ba da nga gis jaay yu bëri waxtu yii ñoom dana fekk ñu nga xam ne daal. te wax ko ba jant ko loolu moo di li war nga ko koo jógee. bu jant bi soxlaa ba gën nag jëndee ko tegu ca rek yëlee ko. koo xam ne tardé nga. koo xam ne tardé nga nag. bëccëg bi baa suuree ba guddi. bëccëg bi baa suuree ba guddi. waaye boo boo taxawee ci guddi ga rek su taxawee doy na. bëri boo ko taxawee ci guddi ga sa taxawaay doy na. dafa fajar di xaree dafa fajar di xaraat daal waxtu woo tardee taal ci ko jóg xëy sa taxawaay doy na. boo taal Arafat nag ba fajar di xar. kon day yoo xamoo xaj ak loo mën a dee def. loolu mooy maanaam li